xol yi mënuñ ko yëg xol bu ko jéem a yëg xol ba dana lakk borom xol ba lakk xanaa dégg nga sunu maam Cheikh Ahmed Tidiane mu wax fële ne allahumma inni as'aluka bima waarathu hujub jalalika min subhati wajhika allati law zaharat min wujudi luy xew mooy la ta dëkk dëkkal wujudi wan xaraka ñaar wa saara maxdal adami ñetti ñetti étape soo juumee ba jéem a song yii wax nii nee la ta dëgg dëggal wujuudu mooy un wan xaraka wa saara maxdal adami dina tremble lakk daal di daal di seey dégg lakk seey tremblement lakk seey dafa dëkk dëkkal wujuud wan xaraq wa saara mahtal arab benn rek bi ñu xawoon a feeñ ci kawul bi rek adduna tukki waaw existence dootul am waaw neem url ayni ah jigéen ñooñu nekk ci aljanna la ñu wax ne kenn bi ci jubli woon góor dootul am bànneex ci kaw suuf url ayni kat <laughs> kenn dootul soxla bànneex waaw kenn dootul suukar mu saf kenn dootul xorom mu saf bu dee ñoom ñoo am loolu nga xamante ni ah ah wala hum fiha azwajun mutahhara waaw te ginnaaw fële mu ne ah ah lam yamsashunna insun qablahum wala jaan ñoom ñooy jànq suñu jant yi duñu jànkuwaay ah lam yatmithunna lam yatmithunna insun qablahum wala jaan waaw yàlla nee na sama jànk yow yow ci àjjana ñooy jànk pourquoi mu ne lam yatmithunna musule na sax xel ma mu tële ne sax xel ma fi insun nit wala jàmm wala jinne sa soxla lu mu baax baax baax baax su génnee fii romb mu dajee ku ko xamoon dana ne ah way kii fu mu jógee xanaa moom ah il faut que ñu apprécier ko kenn ñu apprécier dara ni sax léeg-léeg dañuy génnee soxla nga ne yaa ay ñu doog a daal daal ne soxna diw nga ne alhamdulilah ay jënd naa loolu laa ah, li ma ay maa ngi tuubal yàlla ci li ma wax ndekete soxna si ma ah ñaata la lay dal ñaata yoon ñaata yoon la lay dal nga apprécier ba xalangu tourné muy sa jaww ji sëriñ kon kooku jànq la waaye du jànq parce su loxo tegul ci moom tamit xel tegu na ci moom wala xol dégg nga yàlla nee na ña nekk ci aljana nag lam yatmithunna insun qablahum wala jaan mu ne xel sax musul tegu ci ñoom kon kay ñooy jàng moo tax mag ñi toog muñ yem fi leen yàlla yemloo ci soxna yi ngir di xaar ñooñee nga xamante ni quatre vingt lim bi nga xamante ñi gën a doyadi ci aljana moom la ñuy am ci soxna quatre-vingt-dix-neuf quatre-vingt-dix-neuf jabar nag yoo xamante ni ah hmm, nañu bindoo yàlla rek ko xam soo ko jëndee ak sunu soxla yi xamoo li nga def nga dégg gëm ca melo ñii aljana lañ jëm ñii sawar lañ jëm ñii dañoo baax ñii dañoo bon ñii dañoo njool ñii dañoo gàtt ñii dañoo ñuul ñii dañoo xeet ñii dañoo mën ngaa jël mille wala deux mille wala trois mille exemples yoo xamante ne heure boo indee bii indi peeram mu ne ko kon heure bu peer amee tabarak peer boobu soo amee moromu peeram barkeel nga su guddi jotee nga yow yàlla waaye contraire su ñëwee muy bëccëg yàlla barkel nga su tàngoor amee yow yàlla barkeel nga waaye su sedd jotee tamit barkeel nga yow yàlla su neexee nga waaye su naqaree barkeel nga suñu gëmee barkeel nga waaye suñu weddee barkeel nga suñu nangoo barkeel nga waaye suñu bañee wala ñu weddi barkeel nga zahir barkeel nga waaye baatin barkeel nga li jiitu nga waaye li mujj barkeel nga maa ul ala barkeel nga waaye fii di kaw suuf barkeel nga jaww ji nga waaye biir géej nga continent b ñu ñuul barkeel nga waaye continent bee weex barkeel nga continent bee jaune barkeel nga waaye continent bee rouge barkeel nga su leen neexee naa jël di barkeel nga fii di barkeel nga fee ba fa jar jot wallahi te bu ma doot ma ko wala yauduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim asamaan suuf rek ni ku nekk mën nga ci nekk ba yomal xiyaam ko du jeex waaw waaw afalaa yanzuruuna ilal ibil kayfa xuliqat wa ilal samaa'i kayfa rufa'at wa ilal wa ilal jibaali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat lu topp fa dakkir innamaa anta mudakkir waaw ah, lasta alayhim bi musaytir kooku yeneen bi lay waxal sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, lu dul nag illa man tawalla wa kafar su boobaa bàyyi koog man yàlla man fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar pourquoi mu ne ko parce que inna ilayna iyaabahum thumma inna alayna hisaabahum ñaan yàlla yërëm ñun ñëpp. kon su ma firee tabaaraka bi rek ñu ci def jarul firee dégg ngeen ko tabaaraka billahi min ash-shahri ila ash-shahri wa taqaddasta laaf nga set nga. sell nga ñu ne dëxri ila dëxri ñun ñoo ngi nii su julli jotee ñeme ngaa julli léegi waaye soo defee rek jot sa njàppul soo jàppul ñeme woo julli kon ñu ne dëxri ila dëxri dégg nga ma ñu ne dëxri ila dëxri soo laabee yàlla laab na soo laabul sa sa soo sa laab tojee yàlla laab na allah hmm? bi ngay tëdd da ngaa yoroon njàpp tëddaale ngay yeewu <laughs> xam nga war kon mi ne dëhri ila dëhri bi ngay tëdd yàlla taqaddasta yow yàlla bi ngay yeewoo xool xam ne da ngaa war a sangu taqaddasta yow yàlla ah démb da nga ji di fa di doxal tey jii ku la wax ne la nan dem soirée bi nga na ba nga nekkee ca jubadi ya ba nga wër ba di ko jublu ci moom tey la gën a laab حدث الله من الدهر إلى الدهر وتعاليت الله الله سبحانه وتعالى وتعاليت gën yaa kawe kawe nga kañ mu ne min ad-dahri ila ad-dahri su nit amee alal ba kenn ne dootul ñàkk ñu toog ba ci yàgg mu ñëw ci jàkka ji ñuy wax ne am na mbokk mu nekk ci problème lu am na joxe ñu dajale ko ba ñu paree kañ ko jox ngir mu jox ko ñu ne kan lañ koy jox ñu ne kii bi ëppoon alal ci dëkk bi kon démb kawe woon nga waaye tey nga bi nga kawee yàlla kawe woon na waaye bi nga ñàkkee ba gën a suufee ci bi yàlla kawe na hmm? ah démb ah soo añee doo reer ah soo reeree doon ndékki gobar jaat loolu yéen xale yi xamoo leen ko ah nga dundee néegu ñax nga dëkkoon wala deng ah suy taw su baykat bi ne alhamdulilah ndox maa ngi ñëw yow nga bënn say bët xam ne doo fanaan ci jàmm tey jii yaa ngi ci étage xiif xamatoo ko parce que frigidaire bi fees naa ci lekk étagère yi fees naa ci lekk sa poche fees naa xaalis kër gi sax table bi sax dañ koy teg ay fruits pour soo rombee jël ba doo def li xiif bi nga ñàkkee ba amoon dara bañ lay dimbali yàlla xewe woon na waaye tey jii bi nga amee ba fàtte sa ñàkk yàlla kawe na. ta'ala ilahi min ad-dahri ila ad-dahri léegi nag bi mu waxee yii ne ko tabaarakta taqaddasta ci saa si rek mu ne ko anta mën na ko wax. sama di ko déglu parce que ku ku yàlla anta rek lu mu bëgg a dégg ay soo juumee ba wax leneen day xam ne sobo la ko du pas-pas mu ne ko anta rabbi yàlla daal defar defaraat defaraat mantoom ba ah xubbali ko waat nag <laughs> dama bëgg la pour la ngay gañ di ko tag bi di ko di li mu doon li mu def li mu réalisé li def da ko bëgg soo koy def di am li mu bëgg ci moom anta rabbi laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah xoolal foofu am na lu mu jot de anta rabbi ah anta rabbi am na lu mu ko wax moo ko ci ñaan bi anta abdi la ko wax yaay sama borom mu ne ko yaay sama jaam ah jërëjëf dégg nga ma yàlla nañ ko yàlla defal ñu anta rabbi mu ne ko anta abdi xolal kooku moom la ñuy wax mu xaataba ci lextaan ci tasawuf communication la direct ak diggante jaam ak yàlla waaw anta rabbi yaay sama borom mu ne ko anta abdi yaay sama jaam nangu naa ne yaay sama borom yàlla ne ko nangu naa ne yaay sama jaam jaam lu muy soxlaa fi bu dee sax sang bi nee nga ko yaay sama sang sang bi sang bi ne la yaay sama jaam nangu naa sang njaam te ñoom loolu rek lañ bëgg parce que ki nga xamante ni mooy misaal moom mi baabu xadatul qudsi mi sayyidina Muhammad ay aynul maarif bi aynul rahmati rabbani bi markazul fuhum wal maarif bi ko yàlla di wane ko subhaanallazi asra bi bi abdihi kon soo ko anta rabbi mun anta abdi jeex na waaye nag waxtaan bi moo neex ba doo ko bëgg a bàyyi mais nag bu kulli seen yi yaay borom ñëpp far ñëpp yaa seen borom ne ko ah mu ne ko oh xoolal allahu akbar allahu akbar allahu akbar kii moo kii moo xam moo xam la war a wax kooku kii ñoom ñëpp dañu war a noppi lañ koy wax baaxul lañ koy wax du du du waruñu ko wax du bërëb ba déedéet nañ noppi. nañ noppi ah waaw nañ noppi wallaahi dañoo war a noppi. wala tesaage wala mu ne ko anta rabbi dafa war a bu kulli shay'in kon lan ca teg laa ilaha illa anta laa ilaha illa allah loolu la ko dafa bëgg bokk ci lu mu bëgg a dégg laa ilaha illa anta amul kenn kuy yàlla yàlla lu muy yàlla. ku dul yow yàlla waxuma amul benn buur buur yàlla bi léegi loolu mooy firim Sénégal mooy firim ñëpp man wax dama koy firee noonu su ma demee neneen waaye yéen ay dox yànq ngeen loolu moo tax ma ne leen amul benn yàlla buy yàlla yàlla lu tëb yàlla ku dul yàlla su sa yaram tàngee dëgg nag ba nga tourné seen yonent bi fële nga boole ci nag ne amul benn yàlla buy yàlla lu yàlla yàlla lu ku dul yàlla lay Muhammad Rasulullah kooku nag moom moo gën a moo gën a mat nag moo gën a neex kooku moom mooy euh, lem bi nga xam xamante ni dañoo jëlaat suukar def ci biir jël meew tàmbal ca jël doon galaab tànni ca kaw kooku war naa neex ne suñ muyu alors loolu mooy ak wér yi barakallah kon yëf yaa ngoog wax na ko ne ko anta rabbi wa rabbu kulli shay'in leer mu indi kàddu gi nga xamante ni moo lëkkale asamaan ak suuf yawmal qiyaama su yàlla joxe congé malaayika yi juróom-ñetti malaayika yi yéen arash jox leen congé ne leen dem leen ndax tey ñëpp ay dee ne arash lan moo ko war a yenu son borom ne leen ay jëmm ñoo ko yenu woon waaye tey kàddoo koy yenu ñu ne ko gan kàddu mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah dara antalu ko bis yowm al qiyaama yàlla dara antalu ko laa ilaha illa allah dara malaaka yi ku ci ku jéem a yenu sa loos damm sa ndigg ba faw parce que bis baa rëy idan karimu tajalla aw taxalla bismi muntaximi nga xamante ni mantoom yëpp da ngay summi mantoom wa duma kat bi moom lay sol comme rouge mooy daal ni ñuy mantu bu xonq ba ba fëgg dënnam li ma ne mulkul yow ana ana ñu doon wax ana ñu ay buur lañu ñëw leen acca ana ñu waxoon ne ñoo am ñëw leen ana saay-saay yi ana despote yi ñëw leen ana dictateur yi ana kayit yi ana narcotrafiquant yi ñëw leen ana usurpateur yi ñëw ana escroc noonu la leen di wooyee mafioso yi ñëw leen brigand yu ma yi ñëw leen bandi yi grand bandi yi ñëw leen yéen ñi doon woote ne yàlla ngeen ñëw leen na kenn wax rek na kenn wax rek ñaata junni at kenn du mu xam ne tey kenn du boppam ne lillahi al-wahid al-qahhar lii allah man maa ko moom maa moom nguur maa moom lépp moo tax samaam Cheikh ya radiyallahu anhu ne ko laa ilaha illa anta yaa moom lépp xoolal moom koy neexal nag tagg na ko kañ na ko wax na ko ba mu def nii nag léegi nag il faut mu neexal ko mu ne ko yaa akramal akramiina yaa akramal akramiin yow mi nga xamante ni ñiy tedd tedd ñi ñi kaw ci suuf ñëpp kéem bi dégg ñu ne ku tedd la day tedd teddlu waaye teraangaam mooy man ma fa mu jógee mooy yow yow yàlla kon yow rek am teraanga xam-xamam amoon xam-xam parce que yaa ko jox xam-xam darajaam amu ko parce que yaa ko jox kon yow yaa yaa lépp yaa gënal ak rëmm yi nag yaa gën a noobu ñëpp voilà moom ngay neexal dégg nga sama borom muuñ ndax kàddu gi ni jubee tàggat. mu ne ko wal fattaaxu doy na yàlla dégg wal fattaaxu bil xayraat yi wal fattaaxu yaay yaay ubbi bil xayraat bi ay xéewal xéewal yoo xamante ni yii zaahir la yii baatin la xéewalu zaahir yi baatin yëpp yaa ko ubbi yow yàlla wal fattaaxu bil xayraat xoolal gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga sa kilifa da nga koy dégg xoolal Cheikh Ndiaye son borom defal ko audience bu toll nii muy wax ak moom man su nekkoon moom milliard laa koy wax. waaw seet ñu dàq ci ci adduna bi ma ne ko ñoom laa bëgg a seet pare yi gën a rafet ma ne ko moom laay jël loolu mooy parce que loolu laa bëgg doñ jabar yu rafet kër yu nooy lal yu nooy oto yu naay loolu laa bëgg xoolal Cheikh li mu ñaan yàlla moom la ñëpp war ñaan yàlla sama borom nee na ko yow ni nga fi nga jaareeg man mais ku bëgg ma wuyu la wax ma ubbil la jox la carte blanche mais fii ngay jaar ak man yow jaar nga ci yoon mu ne ko sama maam moo ma dégg moo ko affaire bi sama moo ma lu ñuy waxee ak yow foofu nag kenn du ko laajte kenn mooy Muhammad Rasulullah danaa ci ñëw léegi loolu laa bëggoon waxtaane waaye gis nga Cheikh Diagne yàq ma fii rek waaye loolu laa bëggoon waxtaane wallaahi laa am ci yeneen ci dégg nga mu ne ko. ighfir li allahu اغفر لي اغفر لي اغفر لي اغفر لي ci ku ñu ubbi xadratul qudsi yëpp wala adduna wala laaxira wala xaqaa'iq yëpp ñu wan la ko wala lépp wala may yi wala daraja yi wala maqaama yi wala maarif yi wala lataif yi wala minax yi wala kunuus yi wala abaar yi wala anhaar yi wala masaabiix yi wala lépp ñu loo bëgg xam nga léeg-léeg am na lu ñuy wax chèque à blanc jox chèque bi dara bindal lu la neex am bindal lu neex nga dem ko noonu la yàlla defal Cheikh Ndiaye xam nga Cheikh lu mu wax déggal ma. allahu akbar ba déggal ma irtir ku ci sàkkoot ci yàlla la jéglul yàlla cheikh ñu ko jàngal ñun cheikh su ko neexoon mooy urzuquni wala habli maalan jadida ma alal wala wala nangam nangam nangam wala dana ko éloquer ni kon li gën ci nit lu mu war a sàkk yàlla mooy yàlla jéggal la yàlla su la jéggalee xanaa xamoon yàlla ku la jéggale mais set nga ku set lu mu ñaan yàlla yàlla nangu ko wala soo bëgg yàlla di nangu sa ñaan da ngay bari a wax astaghfirullah bàkkaar bàkkaar kat lu mu ñaan lu nangu nangu rek xamal ni yàlla koy fëgg rek sama borom ne la nangul naa la loolu da ngay fexe seet ci bàkkaar ku set di nga woyof ku woyof di nga ñu que dañoo bari bàkkaar mais c'est ça moo fees ci suñu xel yi fees ci suñu xol yi fees ba moo tax nit ñi mënuñu yéeg ah ci yàlla suñu xijaab yëpp suñu bàkkaar la moo tax nit ki léeg-léeg moo ngi yaakaar ni xijaabam ci yàlla li ko baare ci yàlla seytaane la wala leneen la wala feneen la wala keneen la fekk moom mooy xijaabu boppam mooy barrière boppam moom moo baare boppam par quoi par les péchés bàkkaar benn bàkkaar benn bàkkaar benn bàkkaar benn bàkkaar xoola soo jëlee ko bi tomb benn tomb di tomb di tomb di tomb di tomb di tomb di tomb wala comment dem heure bii ba fajar ngay tomb nga jël soo xëyee suba nu muy wex ñu ñu ko ba mu bleu lool bàkkaar noonu la mel ci doomu aadama moo la Cheikh Tidiane ni lu mu bëgg ci yàlla laat moo koy jiitu laat nag suñ ko waxee du sangu laat mooy laat ci bàkkaar set wit ci bàkkaar som borom ne la jéggal naa la xam nga jéggal naa la yàlla mooy lan mooy dem naa sa compteur zéro te ci saa si ubbil naa la beneen compteur li nga defoon ci ay jubali ci compteur bu njëkk bi muy cent mille bàkkaar def naa ko muy cent mille tuyaaba ci kay moo mën a baale yow ñu daje xamoo ma xamuma la ma xaw laa faxastal wala ma xaw laa sa tànk nga tourné saaga ma tey tab ma wax ma lu bon borom tëj sama gémmiñ dóor ma ba dëkk bi yëpp ni dóor yi ko dóor dégg ma toog a jàng ne xaaral ma ñëw jégalu la ànd ak mbokk wut sama alal ne cent mille francs pour ñu bañ maa yóbbu police jënd sama saaku ceeb jënd sama nangam seet la bëgg ma boole ca daal di ñëw indi ci kër gi sëñ bi lan la luy seytaan ah damaa ñëw ngir tuub si damaa juumoon seytaan yi moom jàppoon moo dóor la moo taxoon ma def nangam nangam ak nangam waaye suma dikko te nga jébbalu si woon xam nga moo ngi takk ay pansement dóor nga ko ba mënta jug ci laal moo daal di woo soxnaam ne ko am na benn million bu ma dencoon foofu génn ko am benn këyitu kër gu nekkoon suuf laal bi génn waale ko dégg nga sama ravitaillement bi ma doon jënd ca marché ba ana këyit ba mu ne ko mën ko indi ñëwal génn ko sama doom jigéen ji nekkoon foofu anam di moo dàq ci xale yi waaw moo ci gën a rafetal waaw indi ko ne ko mu ñëw mu ñëw yaa ma tooñoon baal naa la jëlal million bi nga yóbbaale këyitu kër gi ca Almadies la cent millions laa ko jëndee woon may naa la dund atam at doo soxla dund moo ngi nii sama soxna si ñeneen moo daax ci sama doom bi may naa la yóbbu pour ngeen comprendre yàlla noonu lay jéggalee yàlla ñu yàlla jéggal ñu ñëpp yàlla jéggal naa moom la jéggal suñu soxna si ñu fi tax yàlla ko yàlla defal kon Cheikh nee na ko irfir lii baal ma jéggal ma effacer samay bàkkaar mais defal sama compteur zéro mais jox ma beneen chance comme ni ko gars yi di waxee baal ma xolal xolal kii du ébuy kon nga bi bi mu ni ba yàlla ne ko baal naa la baal naa la mu xam ni bàq bi tooy na mu ne ko yàlla bul fàtte sa jaam yi wa li ibadika alladina amanu bima anzalta ala rusulik yàlla képp ku mu soxla la ilaha illallah muhammadu rasulullah jéggal ko irfir li baal ma wa li ibadika ñeel sa jaam yi alladina ñi nga xamante ni amanu gëm nañ bima anzalta ci li ngay yónnee ala rusulik ci sa yeneen yi jiitu woon gis nga cheikh dafa dépassé sax sëriñ la muhammad ne ko ñoom waa kër Moussa waa kër Aïssa waa kër Yaqub waa waa kër Daouda alayhi salaam bun Daouda ah ah waa kër moo ibnu Mata ah moo ngoog waa kër Ibrahima alayhi Idris alayhi salaam waa kër Adama alayhi salaam ñoom ñëpp jéggal leen am yéen man de اغفر لي ولعبادك الذين آمنوا بما أنزلت على وقل على رسولك على رسلك لو moom mel ni ci amana rasul amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa rasulihi lalla wa rusulihi ru pilu yàlla rusulihi ru jéggal ma su nga jéggal waxuma sax waa xeet waa xeet yéen ci yàlla Muhammad mais yenn xeet yi jiitu woon képp lu mu gëm yow yàlla rek baal bi yàlla waxee ne ko baa ngaa lu ñun ñëpp mu delloo ko jukkal nag ne ah aywa jaam yi waaye nangu leen waaye ñu ne ah, mu ne subhaana man ta'azzza bi azamati tudd naa sell teg nga xamante ni noblesse am source am mooy màggaay looy dox manifestation daraja boo xamante ni kenn mënu ko calculer subhaana man taradda bil kibriya bu dee yàlla dafa am lu mu lamboo li mu lamboo mooy rëy lamboo mooy comme xëy bi ma toll bu dee yàlla am na lu mu lamboo neen mooy rëy loolu moo tax yeneen bi ne rëy mbubum yàlla la diw ku rëy la xamal ni moo ngi fëgg buntu sawara su delluwul ginnaaw dinañ ko ubbi te bu duggee dootul génn rëy da ngay dégg léegi ñu ñu dox naan man damaa rëy allahu akbar tuubal nga naan damaa rëy ci yax bu rëy laa bokk yax bu rëy te leen doog gisee sax du peese soixante-dix kilos ban yax bu rëy neen yàqu jën nga bopp ku baax la nee na ku ku lay jaay yax bu rëy rek mu ne xaar ko ci su taggee ay maamam ba sonn rek li mu ne doomu aadama ak awal rek nga na ko wacc ko ko def sa yoon ëpp naa def bu bu ko kafee de di toog toog ba dëkk bi wala kër gi wala réew mi naan diw dafa rëy moom non moom dafa rëy ah Sénégal ñu bëri ñoo leen yóbbu sawar yaay ubbi rek buntu sawar bi gaa yi nag doom ak la def xam di jéem a ci ci juróom-marike di di di néew salaat ah. ba mujj gi ñëpp fekk ci la ca nga dem ba ñëpp nag mënatoo génn su su xawa su def jàmm sax yow nga def ay parce ñëpp nee nañ yaa yaa kii am xaw ma yaa mën a ragal jóg yaa mën a fii ñëpp yaa mën a yëngal bopp ak yu demee noonu non oh, loolu loolu du affaire bi ku baax déedéet jàmm kañ la war di tëgg rek dafay yàlla rek di màggal yàlla rek. wàcce boppam rek loolu moo am solo ma ngoog subhaana man taradda bil kibriya subhaana man tafarrada bil wahdaniya ci allahu akbar cheikh Tidiane subhaana maa ngi tudd sell teg buur bi nga xamante ni tafarrada nekk na kenn teg nekk na kenn bil wahdaniya kii wéetaay sëriñ bu am li taay bi loolu est-ce que sëriñ la kenn du lox sëriñ sooy naaw ci jaww ji dem tamit te gis ñu la toog da naan doo sëriñ xam nga tax parce que wéetaay yàlla rek ko yeyoo dégg ngeen ma xamuma kenn damay bu ngeen dégg président bu amul gouvernement amul cortège waaw président su amul gouvernement amul cortège amul lu ñuy wax protocole mais du président parce que ni tundu ne man maay président de la République on m'a élu au suffrage universel direct nangam nangam j'ai les pleins pouvoirs je suis le commandeur des armées je suis le xaw de la constitution je suis commandant ba pare nga ne moi seulement moi qui commande qui gouverne qui dirige conseil de ministre yow donc nga ne jubbu président la waaye du yàgg tuuti rek ñu ne kii dafa dox parce que pourquoi parce que buur nga mais sa nguur nanguwul wéetaay yi benn politicien bu mag dafa dem ci docteur am feebar lool lool lool lool lool feebar bañ na dañ koy yóbbu ci réew yi pour faji ko docteur bi seet ko seet ko seet ko ne ko man sa waay seet naa sa lépp sa tension baax na amoo diabète amoo problème nangam amoo yow daal ça va mun ko yee xam naa li ma dal xam naa ma dal mu ko lan la mu ne ko dañ maa gëj a tàccu ko ah, allo diw mais tëggale ñoo benn meeting sa waay dañ maa gëj a tàccu diw diw laa gëj a riir mi coow li moom laa bëgg dégg loolu moom ma feebar gis nga ko kat milliardaire la ci réew mi milliardaire la allah sax génn na fi dem waaye gis nga su toogee parce que bokkut ci nguur gi toog na weer ñaari weer juróom benn weer juróom ñaari weer ak génnul kenn coowu kenn kiiwu amul élection amul feebar na buur la moom ci moom ci xolam waaye buur la boo xamante ni wii taayam sonal na ko subhaana man tafarrada bil waxdaaniya dégg nga bëgg gën a neex yaakaar naa kooku lu ma ci sori ndax waxtaanoon naa ko ko noppi subhaana man ihtajaba bin nuur kenn maa ngi tudd ñëw nit man ihtajaba bin nuur ñëw nit ñooñu maa ngi dudd fenn teg buur bi nga xamante ni ixtajaba barrière na tëj na enceinte-am tëj na pareem defaree na protocole defar na garde defaree na cortège defare na fi defare conseil des ministres defare na ko lan ñëpp yaakaar ni ay malayka ki jinne ki raana ki di xalaat Cheikh Janne subhaana man ihtajaba bin nuur maa ngi tudd sell tak ki nga xamante ni li ko wër yëpp leer la akbar loolu moo tax Seydina Aïcha anha nee na Seydina Muhammad keroog bi mu demee ca jëli julleem ga ba mu ñëwee nee na lu lu mu laaj yonent bi rek yonent bi nekk an lu lu mu laaj yonent ci bagage yi pour mu nettali ko yéen ko gis ak bagage yu sew ya yu neex ya dégg yu rëy yi sax am jéggu ci yu sew ya yu rëy hmm? lu mu ko wax rek mu ne ko an nuur yonent bi wax en nous la, la lumière <laughs> c'est ça parce que loolu bu nga waa ñu nee nañu ah am nekkee ci xalwa bi rek daal di waaw waaw yi daal di yegg ne ko loo bëgg rek mu ne ko teeñ waaw teeñ daal jaan yoo xamante ne ci boori 11h la commencé di ba 5h du matin muy soog a yegg bopp ni Thiès ba ci toll ni sunu kër gi jaan <laughs> ci ne ko yaa ma woo loolu bëgg mu ne ko teeñ teeñ rek teeñ suba teeñ ko soo ko nuyu mun la teeñ sa bàpp dee te ay dina teeñ moom itam mun la teeñ loolu wax mun la teeñ parce que teeñ la ñuy gis waaw mooy sëñ Mbaye Fall même nu mu la xaritam bu baax moom soo ñëwee ko sa papa sa papa faatu na sax mu la Aliou bi mooy ñooñu rek loolu wax mooy sa waay Aliou bi eh affaire yi mun la Aliou bi eh eh kii nee na dafa am benn néew bopp bi mun nga Aliou bi mais kenn si ne woon sax du laaj rek kenn la. parce que loolu la gis mais Aliou dee ko xam waaw soxna Ibrahima jërëjëf Mbaye nga bokkoon place ma ngoog yeneen bi bi mu demee ba ñëw luñ ko laajee mu ne leer gi mu ne leer gi seen mbokk ma Xasan ibnu Saabit wax waxoon naa leen ko sëñ bi Xasan ibnu Saabit dañ ko yebal def ko lii gars yi def ci football bi mooy mercenaire fay ko xaalis ne ko yow ci gis ñi ci Makkatul Mukarrama ku la gën a ñaw laa miñ amul amul ku la gën a ñaw laa miñ la gën a amul mën ngaa way léegi junni way junni te lépp dara ci baax xaraf bu nekk mën naa rey nit ki ndax xol bu métti xaraf bu nekk yow mun nga loolu dañ lay fay coalition la ñu def fay la loo bëgg ñu jox la ko nga dem xatal bi Muhammad ndax mu dee xatal bi Muhammad ndax mu dee parce que def nañ lu nekk ça marche pas wa in yakaadu alladhina kafaru hmm? la yuziqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin kooku mbir la nekkee benn famille boo xamante ne ci Makka famille boobu tey jii sooy waaj def examen yi ah. jërëjëf sama dégg nga boobu tey jii sooy waaj def examen ñu ne ah diw mi de moom ci yoon ay moyens yu baax lay am soo su ma xulóog yow damay dem sa famille boobu ñoo ngi dëkk fële ca ginnaaw. damay dem fay leen dix mille xamuñu nu ñuy def dañuy bàyyi ba ngay jàng huit heures ñu xool la nii suñ la xoolee rek nga yàqu. suñ lay xool rek nga yàqu suñ la xoolee dootoo def examen jàll dootoo jàng mu mokk loo dugg mu yàqu nga naan damaa umu fekk da fekk daf laa xool dañ laa xool alxuraan la de wa in yakaadu alladina kafaru la yasliquunaka bi absaarihim famille boobu lañ dem fay leen ngir ñu xool yonent yàlla Muhammad nee nañu keroog bi mu bi ñu ñëwee yonent bi taxaw di xutba nee na waa ji ñëw toog ci diggu bërëb nee nañu mu jël ay bëtam muur yonent bi taxaw rek bi mu taxawee di commencé rek nee na xutba ba ci kanam ba commencé jàpp attention nit ñi rek mu xëppi bët fi neen du ko daloon rek musiba dal nee nañu jibril alayhi salaam moo bëgg mag yonent yàlla mu toog moo tax imam su xutba ba ci yàgg daal di ma ngo moo tax soo demee ci biir jumaa ji jàkka ji nga gis fi imam bi di jullee ñu def fa benn benn verre gisoleen verre ci verre yi verre bu leen ko fàtte léegi jàkk yu fa def doo gis verre foofu ah? waaw parce que jumaa foofu la bokk moom lañ fi sunnaalee di ko def ci jumaa yi ak jàkke yi saamu jàkke yi loolu ñu def benn verre ak jumaa yi benn verre ah fii imam bi di julli ñuy jiite dana ñëw jumaa yi ngeen xool sallallahu alayhi wa sallam mbagg yi lañ def mu toog moo tax du xut du imam ba xutba ba ci digg ba daal di toog ñaan jugaat te tamit yeneen réew yi sax dina gën a gaaw loolu dañ koy sunnaal rek toog dañuy toog rek jugaat duñ ñaan sax daanaka pexe yooyu yëpp def nañ ko yeneen dem nañ bëri dañ koy rey lu nekk ñu def ko ba caag ñu ne mais yeneen bi nit la mën nañ koo bett boole koog Hasan ibn Thabit mu xas ko wax ko lu bon xolam dagg ba mu dee day kàddaak rek dee ñu noppalu. waaye keroog nee nañu Hassan ibn Thabit léegi dañuy wax radiyallahu anhu parce que dafa mujj bokk ci ñi dàq défendre leen ci kaw suuf dégg nga xoolal Hassan dafa ñëw ngir xas ci yonent Yàlla Muhammad ngir yàq si ko ngir wax ko lu bon bi mu ñëwee jub ba jub yonent bi commencé di tagg yonent bi di ko way te ni kii mooy Muhammad Rasulullah naan ni eh, ay ba ma xoolee kanamam ni kanamam di mel ni ma gis lexam yi lex ya di leexati ma gis noppam yi ni mu taxawee mel dañoo jël or lay ko def ko ca di bëñu mi ni mu rafetee commencé di tax yonent bi te xamul ni ki muy xam moom lañ ko fay alal ngir mu rey ko ci kàddu ki muy tagg bokk kooku xasan alluuga mooy la mooy lay bind ca kaw ah la ilaha illallah day indi yeneen wax baax parce que xool fi mu ne xam nga xool liy feeñ ci dëgg Cheikh Ndiaye ñu koy ñëwoon ñoom tamit salaatu Fatou wallaahi wallaahi mooy law xewal xalam yeneen ci wallaahi yàlla lim nar yëpp da ko def ci jëmm yeneen te li war a am yëpp moom ci kaw àll kon kay tax la àll bi mooy yeneen ci xalima gi mooy yonent bi su ñëwagul mooy àlluwa gi su su su ñëwee nag daal di taxaw yi ak jëmm ruu gi dugg ci biir jëmm ji law ko baa ngoog xalam baa ngoog salli ala lawhil mahfuz voilà dafa wax ne yàlla yàlla julli ci ruux bi waaw ñu ne ko waxal waa kër yi mu ne déedéet waxal saaba yi mu ne déedéet ci looy teg mu ne voilà jotee bi ak yaa moom du moom kenn naan ko ñu ne ko wax gaawal wax wax waa këram ak saaba yi muy déedéet voilà xabri bi suuf sa sax du moom saaba yi bi mu waxee nii ba pare soo soo doon doog a voilà aalihi wa sahbihi dégg nga akrim bi xalqi nabiyyin zama qulukum dina ñëw yow yàkkam yow yàkkam waxtaan na ñetti fan kañ lañ ko mokk ci juróom-ñetti fan ya su def mhm. juróom-ñetti fan ya tey lañ ko mokk yàkkamti bu déwénee ñu mokk ko yeneen bi du jeex wala gaa yi